ba léegi ci gisoon nañu axkaamu muy àtte jëmoon ci wàllu xunuut muy àtte jëmoon ci wàllu xunuut te loolu ñu ko li ñu ci yóbbe woon mooy bi xabaar bi dikkalee aleyhi salaatu wassalaam rayuk waa asxaabu bi'r ma'una bi nga xam ne ci la ko Amr ibn Umayya ad-Damri radiyallahu anhu ñëwee nettali ko la xew ak moom li mu def ci yoon bi mu jotaale tamit xabaaru ñi mu yónni woon ar-Raji' muy ñoom Seydina Xubayb ibn Adiy Aasim ibn Thaabit ibn Abil Aqlah wa asxaabuhuma radiyallahu anil jamii mu doon qunut weer yadoo ala ri'lin wa zakwaana wa usayya wa bani lixyaan doon ñaan yàlla waa ri'l waa zakwaan ak waa banu lixyaan keroog bokk na ci waa bi'ru ma'una loolu dama ko tudduma ko woon ñi ñi nga xam ne faatu woon nañ ci te siiw te gisoon nañ ne ci lañoo mooy Amir ibn Fuhayra te imaam ibn Isxaaq cité na moom bi mu nee ñi ñu yónni quarante la cité woon waaye à vrai dire soixante-dix la comme lim ñëwee ci riwaaya imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi ah, bi muy cité ñenn ci ñoom boole woon na ci Seydina Amir ibn Fuhayra radiyallahu anhu wa arda moom keroog yi ci lañ ko faat waxoon nañ la ñaari mucc muy Ka'b ibn Zayd dama doon lañ koy woowi non dama doon wax Zayd ibn Ka'b dégg naa ko ci fichier yi te ne laa doon wax mais Ka'b ibn Zayd la mooy ki nga xam ne moom moo ci rucc moo ci ruccoon gaa yi rey bi ñuy rey ñépp ñu bàyyi ko wa bihi ramaq fekk moom am na dafa dese dese na ak dundu mais ñoom dañu foogoon ne dee na ibn Zayd euh, radiyallahu taala anhu wa ardaa di bani Diinaar ibn Najjaar bokk na kon ci ñooñu ci Aamir euh, moom keroog bi mu génnee àddina biñ jàppee biñ leen reyee Euh, kii euh, Amir ibn Tufayl al mujrimu shaqi gisoon nañ ne moom moo leen raylu woo waa Ri'l waa Zakwaan waa Usayya ngir ñu jàppale ko ci faat saxaaba yooyu bim leen rayloo ba jàpp euh, que le prisonnier Amr ibn Umayya ad-Damri radiyallahu anhu dane ko ni nga xam ne noonu la ko imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiihi solowe ci xadis boo xamante ne bu wér la ndax imaam même xadis boobu imaam alxafidul buxaari daal na koy solo ci kitaabul maghazi mursalan mu daal di yem ci ki nga xam ne euh, mooy Urwa ibn Zubayr ndax imaam ibn Isxaaq dane fa xaddatani Hisham ibn Urwa an abiihi anna Aamir ibn Tufayl kaana yaquul ila aaxiril xadiis imaam ibn Isxaaq ci càllale boobu dane fa xaddatani nettali na ma hisham ibn urwa di hisham di doomi urwa seen sëriñ la woon ñoom ak ñoom imam malik hisham bi sëriñu ñoom imam malik loolu ñoom imam imam ñoom imam ibn isxaaq mu ne moom moo ma nettali mu jële ci baayam di urwa ibn zubayri radiyallahu anhu léegi mu nettali mbir mi imam al buxaari moom rahmatullahi alayhi ni mu ko soloowe dane ci kitaabul maghazi bi nga xamante ne ci lay indi euh, ci la doon wax mooy bunt biñ la waxoon bunt bañu la waxoon muy baabu ghazwatu raji'i wa ri'lin wa dhakwana wa bi'ri ma'una wa hadithi adal wal qaara wa asim ibn thabit wa khubayb wa ashaabi ci buntu boobu noonu mu defoon ghazwatu Raji' ak nettali waa Ri'l waa Zakwaan Bi'r Ma'uuna xadiisu Adal Qaar ak Aasim Saabit ak Xubayb seeni àndandoo yi radiyallahu anhu boobu fa la indi xadiis bii nga xam ne mursal la mu ne wa an Abi Usaama moom imaam al Buxaari raxmatullahi alayhi mooy ci abu mu jële mooy moom du moom moo jële directement ci abu Husaama ndax euh, euh, euh, bi muy nettali histoire gàddaayu na Abu Bakar te ñu gisoon ko ca gàddaay ba ba mooy te mu nettaliwaal histoire gàddaayam ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam voilà ba mu sàkkoo ndigal ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne day dem fële nga xam ne mooy Yasrib comme que ñépp a ngi gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko desal ci histoire boobu nga xam ne moom mu ngi ko jële ci sëriñam moom imaam al Buxaari di Ubayd ibn Ismaayil qaala xaddathana Abu Usaama an Hishaam an abiihi an Aysata foofu nag mooy jokkaloona ca sëriñam boobu Ubayd ibn Ismaïl moo ko jële ci Abu Usaama moo tax mu ne waan Abi Usaama mooy bu jokkaloo la qaala mu ne qaala Hisham même càllale bi la mais sauf que bii àggul ci yaay Aïsha ci Seydina mu ne Hisham nee ibnu Urwa di doomi Urwa mu ne fa axbarani abi sama baay moo ma nettali ah, mu ne lamma qutila alladhina bi bi'ri ma'una wa usira amru bnu umayya ad-damri qaala lahu aamiru bnu tufayl man haadaa mu ne bi nga xamante ne nii ci lañu jàpp prisonnier ci lañu rey ñi nga xam ne ñoom lañu rey bi Irmaawuna ci saxaaba yi radiyallahu anhu ñu jàpp prisonnier seydina amru bnu umayya ad-damri qaala lahu aamiru bnu tufayl aamiru bnu tufayl da ne ko dane kan dafa wax prisonnier bi di Seydina Amr ibn Umayya ad-Damri ne ko man fa ashaara ila qatilin daal di joxoñ xam nga loolu gisoon nañ ni mu demee mooy dañ leen a rey ñoom ñu newoon ca garab ga gis picc yi charognard yi biy wër foofu ñu dem ndekete yoo picc yi dañoo gis nit ñu dee ñu bari foofu bi mu demee kam àndaloon ansaar yi bi waxoon na lan lañuy xalaat mu ne moom li mu gis mooy ñu dem wax ko yonent bi alayhi salaam moom mu ne moom du moom mooy tàggee al-Mundir ibn Amr dem xare bañ rey ko léegi nag ñu gisaale Amr ibn Umayya daal di ko ne nuus tu Amir ibn Tufayl jàpp ko bi mu ko jàppee gisoon nañ ne moom li ko sauvé mooy ab jaam boo xam ne bu bu ko Amir ibn Tufayl yore woon yaayam bu dul woon loolu rey na ko bu yàgg boole ko ci nii léegi nag mu ne ko bi mu foofu noonu mu ne ko mu joxoñ benn kenn ci ci ci ñi mu faat noonu ci saxaaba yi ne ko kii kan la kii mooy kan koor bii nii kii mooy kan kooru kan la mu ne fa qaala lahu Amr ibn Umayya Amr ibn Umayya ad ne ko hada Amir ibn Fuhayra ne ko kii mooy Aamir di doomi Fuhayra fa qaala Aamir ibn Tufayl al-mujrim ne laqad ra'aytuhu ba'dama qutil rufi'a ila as-samaa'i hatta la anzuru ila as-samaa'i wa bayna al-ardi thumma mu ne man de gis kii ma jox kii ma ne ma mooy Aamir ibn Fuhayra man Aamir ibn Tufayl gis bi ñu ko faatee nii muy juge ci saawam comme ñépp gis naa ñu yëkkati ko ci asamaan si jékki rek gis mu yéeg ci asamaan si xatta inni ba man Aamir ibn Tufayl maa ngi gis mu nekk ila samaa'i baynahu wa bayna al ard ñu yëkkati ko ba mu nekk ci air bi noonu diggante asamaan ak suuf te dara gisul dara lu ko téye mais mu gis nañu yëkkati ko xamul lu ko yëkkati summa ginnaaw gi wudi am ñu tegaat ko ndaañ ko ci suuf si moom loolu mooy li nga xamante ne riwaay imaam al Buxaari boobu nag dafa continuer bokkul ak riwaay imaam Ibn Isxaaq bi ne riwaay imaam Ibn Isxaaq bi foofu noonu la yem alors que bu dee bu imaam al Buxaari bii nii dana ginnaaw gi léegi Amr ibn Umayya dem wax leen nettali seen nettali mooy ak yoon bi yépp ni ñam rey loolu gis nañ ko ci riwaay imaam Ibn Isxaaq ñaar ñamu rey lim ñibbisee ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam fanaahum mu daal di leen tàgge fa qaala yonent mi aleyhi salaatu salaam ne saxaaba yi inna asxaabakum qad usiibu wa innahum qad sa'alu rabbahum fa qaalu rabbana axbir anna ixwaanana bima radina anka wa radita anna fa axbarahum anhum mu ne saxaaba yi yonent mi aleyhi salaatu salaam ñëw di leen tàgge ginnaaw bi ko Seydina Amru ibn Umayya waxee lool mu ne seen mbokk yi de yi ma yónni woon us xat usibu dëgg-dëgg faat nañ leen wa innahum te ñoom xat sa'alu rabbahum laaj nañ ñaan seen boroom fa qaalu ñu ne ko rabbana suñu boroom axbir anna ixwaanana waay waay yal na nga ñu euh, jottalil suñu mbokk yi nga xam ne génnaguñ àddina li nga xamante ne bi ma radina anka li ñu gërëm ci li ñu fay wa radita anna yow nga gërëm ko ci suñuy jëf loolu gisoon nañ ne loolu moo tax aaya boobu nga xam ne imaam anas nee dañ koo jàngoon ci ñoom ginnaaw gi ñu na saxal ko ci loolu la wàcce woon ci tax seen laaj bi moo taxoon ma day niroog bu seydina amr ibn eh, abdallah ibn amr ibn haram ba alquran wàcc ci boo xam dañ ko doon jàng après ñu kii ko ballighu anna qawmana anna laqiina rabban rabban faradiyanna wa ardaana kon loolu noonu benn lu ma fàtte woon la ci côté Amir ibn Fuhayra ak ni ko Amir ibn Tufayl al mujrim doon laaj Amr ibn Umayya kii kumu nga xam ne teraanga la bu ko suñu borom defal ginnaaw bi mu génnee àddina moom seydina Amir ibn Fuhayra anhu wa arda léegi nag tey ginnaaw bi nga xam ne kon ci lañu gis ci jotaay bi weesu masalatul qunut ci gàttal ndax waxoon naa la masalatul qunut boobu noonu argument yi gis nga dañ koo tënk loolu ak tamit bon wax yeeg yooyu tënk nañ ko lool lool lool waaye insha allah loolu noonu baax na léegi kon tey lal lañ waxoon ñu war a gis sariya sariya boo xamante ne nii mooy sariyatu Amr ibn Umayya ad-Damri yi nga xam ne boo fàttale ko it ba léegi ñu ngi woon ci tarjamaan ah sariya bii nag di sariya bu Amr ibn Umayya ad-Damri imaam Ibn Hisham ah moom bi muy indi affaire yi mooy euh, ci euh, siiratu ibn Hisham moom tuddul ne imaam ibn Ishaq dafa wax lool mooy ne moom da ko indi pour moom imaam ibn Ishaq indiwu ko ah, ndax imaam al al kii bi mu ko indee imaam al-Hafiz ibn ibn Kathir léegi nag imaam euh, alxaafiz ibn Kasiir mu ne wa haadihi sariya innama stadrakaha ibnu Hishaam ala ibn Isxaaq mu ne sariya bii de expédition bii ñuy war a gis bu Seydina Abdallah ibn di Amr ibn Umayya ad-Damri mu ne boobu de euh, imaam ibn Hishaam da ko istadrakaha mooy da ko dab dabaatal ci Ibn Ishaq mooy imaam Ibn Ishaq indiwu ko ci siira bi la bëgg a wax léegi imaam Ibn Hisham moo ko indi waaye waaye loolu xanaa mooy riwaaya bi nga xamante ni mooy bu Ziyad bi nga xamante ne ni moom la imaam Ibn Hisham di jële ci moom bu dee loolu waaw loolu mën nañoo mën nañoo nangu loolu këne amaana riwaaya boobu moo ci amul moo tax imaam Ibn Hisham moom daal di koy wax waxu boppam ne soloo ko te jëlewu ko ci imaam ibn Ishaq waaye sinon imaam ibn Ishaq soloo na ko ci riwaaya ki nga xam ne mooy imaam at-Tabari boo xam ne ci taariix bi mu jaar ci Salama ibn al-Fadl mu ne an ibn Ishaq Ja'far ibn al-Fadl ibn al-Hasan ibn Amr ibn Umayya abiihi an jaddihi foofu ci taariixu imaam at-Tabari raxmatullahi alayhi mu ne mu mu solo xadiis bi ñuy bëgg a gis ci yoonu salama ibn al-Fadl an ibn Isaaq mu jëla ko ci imaam Muhammad ibn Isaaq an Jaafar ibn al-Fadl mu jëla ko ci Jaafar di doomi al-Fadl ibn al-Hasan ibn Amr ibn Umayya an abiihi Jaafar boobu jëla ko ci baayam di al-Fadl ibn al-Hasan an jaddihi mu jëla ko ci maalam mooy ne imaam Ibn Ishaq daal dina koy solo dëgg-dëgg voilà kon nag ah, mooy ne euh, du réellement du rek bu dee ne mooy imaam Ibn euh, Ibn Kathir rahmatullah li mu wax man nag noonu la bu dee ne ci riwaaye di jaar ci bu imaam Ibn Ishaq di jaar ci Ziyad al-Bakka'i waaye ñeneen solo nañ ko ci moom luy wane ne moom daal dina koy solo léegi nag. imaam ibn Hisham nag li koy yóbbee ci loolu kon li boroom ar-Rawdul Unuf daldi nettali këne moom ci boppam dafa jàpp ne imaam ibn Ishaq solowul lii mooy nettali bii ni ñuy war a gis muy nettali foofu ne al-Hafiz Abu Bahr ibn al dane man toxal naa ci xaashiya xaashiya mooy li nekk mooy bu ñu ab téere nga gis ñu def commentaire ci ci wet jeeg yooyu ay anotation yu mel noonu mu ne ci manuscrit wu kitaabu as-siyar bi nga xam ne moom lañuy askanale ci déggug abi said abdirahim ibn abdillah ibn abdirahim ak frère ak ñaari frère am di muhammad ak ahmad ñoom ñëpp di doomi abdillah ibn abdirahim mu ne loo xam ne lii la fa trouvé wajatu bi xatti axi mu ne trouvé naa ci sama mbindum frère qawla ibn hisham waxu imaam ibn hisham ne hada mimma lam yadhkurhu ibn ishaq mu ne nettali bii nii moom muy indi ci siiratu ibn Hisham moom imaam ibn Hisham lii dafa bokk ci yi nga xam ne imaam ibn Hisham daal di koy nettali moom alxaafiz Abu Bahr boobu mu ne rahmatullah alayhi mu ne huwa ghalatun minhu mu ne ah loolu noonu nag njuumte la ci moom ndax lan qad zakarahu ibn Ishaq an ibn amr ibn umayya an amr ibn umayya fiima xaddasa asad an yaxya ibn zakariya an ibn isxaaq mu ne ne imaam ibn isxaaq daldiwul solo lii loolu njuumte la loolu njuumte la ndax imaam ibn isxaaq tudd na ko jële ko ci jaafar ibn amr ibn umayya an amr ibn umayya ci li nga xam ne mu ngi ko nettali Asad mu jëla ko ci Yahya ibn Zakariya moom mu jëla ko ci Seydina imaam Ibn Isxaaq kon loolu ñaari nga gis na kon ñaari bii nii boo ci boolee biñ ni njëkk a wax kon muy ñaari càllale yoo xam ne ñaari yoon yoo xam ne jaar na ci imaam Ibn Isxaaq di tudd lii euh, ta imaam Ibn Isxaaq imaam Ibn Hishaam moom jàpp na imaam Ibn Isxaaq kiiw euh, solowu ko mais lool man na nekk ci selon moom ki mu jële di Ziyaad al-Bakkaay rahmatullahi alayhi xadiis bii nag imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi tamit daal dina koy solo ci musnad bi ak imaam ibn Abi Shayba mu jaar ci yoonu Jaafar ibn Amr ibn Umayya mu jële ci baayam waaye sanad boobu noonu mooy bu imaam ahmad beeg bu imaam ibn abi shayba dafa jaar ci ibrahim ibn ismail te moom euh, mooy ne kooku noonu dañoo dëppoo ci ñàkk wéram comme ni nga xam ne noonu la ko imaam alxaafiz ibn xajar indee ci fat ci ak taqrib léegi kon ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu gis li nga xamante ne nii mooy kon taxriiju xadiis bi ñu war gis ak këne même bu dee ne kii dafa jàpp ne imaam ibn Ishaq Hisham ko ne indiwu ko moom tudd na ko léegi nag euh, sariya bi mais pourquoi nga placer ko nga ne yow ci jotaay bi weesu yow da nga ne woon bii nii ñu war a gis bu Seydina Amr ibn Umayya bi moom euh, moo jiitu sariyatu Bi'r Ma'una bii nii que ne moo ko waroon moom la ñu waroon a njëkk a tudd sax yow loolu foo ko teg ñu ne la ndax ci biir nettali bi loolu dinaa ci tontu ci biir nettali bi te loolu mooy li gën a dëgër li imaam al-Waaqidi da imaam al moom ginnaaw xare bu ñu war a gis après bu ñu jógee ci lii nii lii nii nettali bi bu ñu ci jógee xare bi ñu ko war a gis boobu xare la de waxuma expédition waxuma sariya de déedéet xare boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam moo ko mën moom dafa placé sariya bii que ni après loolu la mais. biir nettali ci biir sariya bi ni ñu koy gise nii nii après bu ñu koy gis moo ñuy wan kon loolu loolu xewul boobu xewul après xare boobu keneen lii mu ngi xew juste après bi ñu rey waa qissatu rajien di ñoom xubayb ak ñoom zayd ibn desina bi leen waa Makka faatee ñoom ñaar après boobu la léegi euh, léegi ñu ñëw kon nag ci nettali bi imaam al-Waaqidi daal na koy solo imaam al-Waaqidi solo na ko comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al-Bayhaqi nettalee indi ko moom it solo na ko ci Dalaa'ilu Nubuwwa moom solo na ko ci yoonu imaam al-Waaqidi wax naa la sànk ne imaam at-Tabari moom da koo solo ci yoonu ki nga xam ne mooy Muhammad ibn raxmatullaahi alal jamii léegi euh, buñ ñëwee ci riwaay imaam kii nu mu tudd al-Waaqidi bi mu nekk ci Dalaa'ilu Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi mu ne kaana Abu Sufyaana ibnu Harbin qad qaala li nafarin min Qurayshin bi Makka mu ne imaam ibn Isaaq imaam eh, eh, kii eh, imaam Abu Sufyaan ibn Harb Saxr ibn Harb dafa wax benn mbooloo ci waa Quraysh fekk ñu ngi Makka maa ahadun yaqtaalu Muhammadan waaye yéen mbooloo mi yéen mooy mu waxtaan dañu dajaloo nekk mu leen di mu ne mu jekki rek moo Abu Sufyan ibn Harb ni mii boobu ba léegi amul kenn ci ñun koo xam ne mën na assassiner Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mais ana kan ana kan moo pare ngir dem assassiner ko benn yoon ndax moom kat neex naa rey fa innahu yamshi fil aswaaqi fa nudrika anana ndax moom mais moom moom amul garde du corps marché yi lay dox fa innahu yamshi fil aswaaq ci marché yi lay dox mooy ku dem bugg ko rey loolu war naa yomb kuy dox ci marché yi sans ñu fu nekk mooy ni ñépp yi def lay def fa nudrika sa'rana bu ko defee nag fa nudrika ñu daal di dab sa'rana li nga xam ne mooy jël suñu revanche ndax ñoom <laughs> ñoom ñoom Badar ba léegi ñoom jàpp nañ ni Uhud pourtant booy de moo tax nga gis ci yoon bi ñuy ñëbb di Uhud ña waxoon ci ñoom ne leen ci piri dafu ngeen fi tus ci yéen naka ngeen di ñibbee ba pare bàyyi ñu mel ni yow yéen yéen yéen ñeen ngeen rey lan mooy seen bilan Seydina Muhammad rey ngeen ko ñoom Seydina Omar Seydina Abu Bakar bàyyi leen ñuy dund ñoom yéen xam ngeen ne di ngeen am problème seen ginnaaw de bañ a dëpp ci ghazwatu Hamra asad loolu gisoon nañ ñoom nag defetu Badar bi masula dañ di di di di traverser seen gorge bi mu ne bu ko defee ñu jël suñu suñu revanche ndax yonenti ma lay saab saab moom yaa subhaanallah da doon def ni ñépp di dox ci marché yi nekkuloon koo xam ne ku naqaree gis audience yi audience te doo ko gis balañ ko gis foog nga jaar ci téeméeri bëkk néeg dóor koo gis déedéet moom moom mel loon noonu de moo tax ndaw sa ba ba ba ba mu ñëwee ba mu ko muy jooy ci xabru ba di jooy kum faatule mu ne ko oh, yow yaa amata amatallah isbiri yow do eh, jaamu yàlla bu jigéen bi waay waay mu ñël mu ne ko yow eh, yow c'est yow li ma dal dalaa dalul las innaka lasta antal musaab wala ne ko yow lam tusib bu musibati ne ko yow li la yow nga naan ma noppil xoolal rek muñal fan lu may muñ yow li ma dal dalaa dalul moom xamul woon ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk mu ànd ak ay saxaaba yeneen ci saxaaba yi radiyallahu anhum bi bi bi mu demee mu bàyyi ko ndaw sa dem ñu ne ko mii yow yow da ngaa rep comme waxu wolof rek bu doon wolof yi yow xam nga ki ngay waxal moom ki nga doon waxal sànq mooy kan mu ne kan la ñu ne ko yonent bi la alayhi salaam rek ndaw si tiit léegi ndaw si tiit daw nag dem këram ngir ngir ngir dem expliquer ko nee na bi ma ñëwee gisuma benn xaaji gisuma chambellan gisuma garde corps gisuma kenn pour wan la moom noonu la neexa dëkk neexa jote voilà loolu nag ku ko ci mën a roy ci kilifa yi dee ko ci roy dee ko roy mooy yow ñàkk laa mën a jot ak ñàkk laa bañ a gis bu mu nekk loo xam ne yow volontairement nga koy def bu nee nag activités yi ak tamit situation bee ko laaj loolu mënoo ci daax waaye di jafeel sa bopp waa déedéet ba moo tax yonent ci alayhi salaatu salaam moom ci marché yi la doon dox def ni ñépp di xëy di seeti ay nit di ànd ak saxaaba yi di toog ak ñoom di waxtaan di ree ñuy nettali seen histoire côté jaahiliya yépp mu toog di ree ñuy nettali seeni gént léeg-léeg bu ba pare di di vivre comme tout monde di dem ci marché yi moo taxoon waa Quraysh wax maa li haaza rasul yamshi fil aswaq yàqul ta'am wa yamshi fil aswaq oui oui kat lan moo dal yonent bi kii ak yonent la yonent boo xam ne day lekk ñam comme ñun di lekk comme ni ñuy lekk di dox ci marché yi ndax ñoom dañoo jàppoon ne ku nekk yonent yow ab extraordinaire genre extraterrestre yow li ngay def yu extraordinaire kese te nag idée wu mel noonu ñu bari ci ñun moom lañ yor xoolal rek sëriñ si jàpp nañ ni ñoom sëriñ ñoom di gis sëriñ bi lekk nii sax loolu loolu loolu waruñ koo gis moo tax it ah ñenn ñi ci ñoom it ñuy woowe sëriñ ñuy entretenir mystère boobu jamais ñu lekkandoo ci nit ñi mooy ne naqaree gis naqaree jot ci loo xam ne bu dee ñoo ko tey loolu problème la dañ doon nekk di waxtaan yépp muy dem di seeti nit ñi di def lépp di dem ci marché yi léegi nag Abu Sufyan ne mais yépp mais yéen kenn maa ahadul kenn ba léegi amul kenn ku assassiné Seydina Muhammad ah amul kenn ku pare loolu laaj laa lañ di laaj ndax moom neex naa rey waay fa innahu yamshi fil aswaq fa nudrika sa'rana moom ci marché yi lay dox bu ko defee ñu jël suñu revanche waxoon nañ na sariya bi dañ koy gàttal insha allah duñu euh, kii début bi lañuy commencer nii mais après leneen dañ koy tënk insha allah mu ne bi mu laajee laaj boobu ci waa Quraysh ci benn mbooloo ci waa Quraysh mu ne fa ataahu rajulun min al arab fa daxala alayhi manzila léegi bi mu laajee lool ba dem këram moom Abu Sufyaan dellu biir mooy Makka lañ ne woon dem ne këram léegi am benn góor bu bokk ci arab yi daal di ñëw dugg ci këram nag fekk ko fa wa qaala lahu mu ne ko in anta qawwaytanii xarajtu ilayhi hatta aghtala fa inni haadin bit tariiq ma ma'i xinjarun ma'i xinjarun mithlu xaafiyati nasr kaw kaw bi ñëw bi mu déggee déggee lool mu ñëw bàyyi ba Abu Sufyaan ñibbi këram mu fekk ko biir këram ne ko yow de boo ma doolelee boo ma financé li nga doon laaj sànk ci mbooloo mi man dinaa la ko defal dinaa dinaa la assassiner Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam naa ko faat ndax fa inni man nii jàkkaarloog yow Abu Sufyaan xamal ne haadin bi tariq man ku xam yoon wi laa te sax guide laa mooy ay dem Medina ak désert bi yooyu yooyu ko xam laa xirriitun ku muus laa mooy tegtal ab guide bu intelligent te xam yoon wi la te nag am naa man bu dee côté arme yor naa dabbuus boo xam ne paaka boo xam ne laa ilaa bu ndaw la mën naa ci def li may def te kenn du ma yëg te kenn du ko détecté voilà bu ma yoree paaka bi nii def ko ci man di dox kenn manu koo détecté moo tax mu ne mislu xaafiyatin nasl mu ngi mel ni picc moomu laaf yi buy naaw ni mu koy leme ba daanaka ni muy woyofe noonu nee na noonu la sama paaka boobu woyofe ba kenn du ko détecté nga xam ne da koy da koy lem ba mu nëbbatu yenn côté laaf yi lu bari ci laaf yi day yenn côté yi rek la gis ni muy nëbbe yeneen côté yi mu ne man noonu noonu laay nëbbe sama jaasi ji bu ma ko sama paaka bi sama dabbuus bi ba kenn du ko détecté Abu Sufyaan ne ko anta saaxibuna ne ko yow mii yaay waa ji ma doon laaj ana kan mooy assassiné mooy faat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa aa ah, yow mii de yaay nag ki ma doon wër ki ma doon seet mooy yow mii yaa ma koy assassiné yow mii lañ soxla woon comme ko wax nga loolu bénir naa la jógal nga def li nga xamante ni nii moom laa la digal moom laa bëgg mu ne nag wa ataahu ba'iran wa nafaqa léegi comme que waa ji nee na ko nag ah bon nag nga financé ma am in qawwaytani boo à condition bu dee loolu moom mën naa ko mën a mu ne ko yow mii lañ soxla woon mu jox ko benn géléem joxaale ko as wa nafaqa daal di koy li mu soxla ci yoon wi yépp provision mag lépp joxaale ko utal ko géléem bu baax ne ko kii waral bu doon tey mooy commanditaire bi xam nga Abu Sufyan comme mooy commanditaire bi le commanditaire le soi-disant commanditaire meurtre bi ah wala le le bi soi-disant meurtre moom mu daal di jox waa ji benn oto bu baax bu blindé waaw mooy barrière bi ba pare nag joxaale ko ay weccat yoo xam ne. xaalis boo xam ne dina ci mën a ute gasoil ci yoon wi man ci di jënd provision bi muy lekk gi muy naan bala mu ba na muy àggee ni muy ñëwaat waqaala mu ne ko nag étuwi am rek Abu Sufyaan ginnaaw bi mu ko joxee gëléem gu baax jox ko financé ko ne ko nag étuwi am rek ne ko nag sa mbir mi nanga ko nëbb nag lii nii nga ñëw wax ma maag yow rekk ñu waxandoo ko déggandoo ko nanga ko nëbb ndax fa inni laa amanu an yasmaa hada ahadun fa yanmiya mu nekk ndax mag abu sufiyaan aw ma benn kóolute wóoruwuma damay ragal lii nii ñu fa wax ñu fi waxante am ku ko dégg daal di fexe ba jottali ko fa yanmiyahu ila muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu jottali ko ba mu yëg suñu plan bu ko defee nag suñu plan bi nag tàbbit gi kaw kaw bi ne ko laa ya'lamuhu ahad ne ko t'inquiète bu doon tey waxu te mooy t'inquiète personne ne saura euh, euh, li nga xam ne moom lañu naa moom lañu fas ba def ko te ñu nar tama nar koo mëne cette opération commando loolu kenn du ko yëg laa ya'lamu ahad fa xaraja laylan ala rahilatihi fa saara xamsan léegi kaw kaw bi génn guddi guddi nag la génn dox juróomi fan euh, ci sixième fan bi ci la agsi Medinatul Munawwara kooku mooy gëléemam baax na léegi nag mu ñëw thumma aqbala yasalu an rasulillah hatta atal musalla léegi nag mu agsi di laaj bi mu agsee Medina ala saakin afdalu salaatu wassalaam mu ñëw dëgmal si di laaj eh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba agsi fi nga xam ne mooy fi ñuy jullee am benn waay bu ne ko ne ko tawajjaha ila bani abdil ashal mu ñëw di laajte comme si bon kaw kaw la xam nañ mu ñëw di laajte laaj sayyidina muhammad alayhi salaam am ku kum laaj mu ne ko non léegi moom bani abdil ashal la la la la la dem léegi fa la fa la fa la jublu fa la jaar léegi kaw kaw bi daal di jóge foofu di wommat li nga xamante ni nii mooy warwaayam boobu ba ni muy agsee ci waa bani abdil ashal mooy quartier boobu ci waa Medina di ñoom Seydina Sa'd ibn seen quartier léegi bi mu ñëwee fa aqala raahilata mu daal di takk li nga xam ne mooy warwaayam summa aqbala ya ummu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa wajadahu fi jamaatin min asxaabihi yuxaddisu fi masjidihi mu dëgmal si nag bi mu takkee kii wi ndax waa quartier banu abdul ashal mooy fii jumaa yonent bi alayhi salaatu nekk tey foofu moo newoon seen quartier mu agsi nag ndax musallaa bi ca biti la nekk musallaa bi bokkul ak masjid bi musalla mooy fi ñu doon julli ci waa yeeg yooyu mooy doonuñ koon julli ci jumaa ji dañ doon génn ak léeg-léeg janaasa léeg-léeg comme Najaashi yi bañ koy jullee fam leen comme niñ koy gisee insha allah ci biti foofu la ñëwoon laaj ñu ne ko mu nga côté Abdullah bani Abdul Ashal foofu la jaar léegi mu dem fekk yonent bi alei satu ci biir jàkka ji muy nekk ci parmi ay compagnon wam saxaaba yi radiyallahu anhum di waxtaan ak ñoom ci biir jàkke ji waa ji dugg si kaw kaw bi dugg si mu ne fa lamma ra'aahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala li asxaabi inna hadha ar-rajula yuridu ghadran wallahu wa bayna ma yuridu naka dugg si ci jàkke ji yonent mi alayhi salaatu salaam da koo mu sori dugg si mu ne saxaaba yi nekkoon ak moom radiyallahu anhu mu ne inna hadha rajul gis ngeen kële di ñëw waaye jële ngeen gis muy ñëw yuridu xadran moom li bëgg wor wor moo ko fi indi mooy ne wor tànkam tànkam yi mu fi ñëwee wor la man la bëgg a wor man waaye yëgul ne wallaahu buur yàlla xaailun baynahu wa bayna ma yuridu buur yàlla mooy dox sama diggante diggante moom sama diggante diggante moom ak li nga xam ne moom la soxla mooy moom li mu bëgg moom ci boppam ak li mu bëgg loolu mooy manuñoo daje mooy manu am xam nga lii de niroo <laughs> euh, la Safwan ibn Umayya waxoon bokkam ma ngir mu raayal ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw Badr te mujjul woon àntu léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne te xamul ne buur yàlla moo dox sama diggante diggante moom ak li mu bëgg du mën a ne léegi waa agsi entre temps waa agsi wa qaala mu ne ayyukum ibnu abdil muttalib ab laaja ñi yéen mbooloo mi man nii dugg si damay laaj ana kan ci yéen mooy doomu Abdul Muttalib ana kan mooy doomu Abdul Muttalib laay laaj fa qaala lahu rasulullah yonent bi alayhi ko ana ibnu Abdul Muttalib ne ko man maay doomi ibnu Abdul Muttalib loolu moo tax ma ne doon maam dañ koy woowe baay te dinañ ko gis tamit comme ni waxoon ci Hunayn ana ibnu Abdil Muttalib ana nabiyyu laa kadib man maay doomi Abdil Muttalib man maay yonent bi nga xam ne du wax lu dul noonu mu ne ko man dangay laaj kan mooy doomi Abdil Muttalib man mii la léegi nag waa ji di agsi kaw kaw bi di agsi nag di ko utsi mel ni di jub ci yonent bi aleyhi salaatu di sëgg ci moom comme si nag day ñëw ngir daal di koy daal di koy déey dara quoi <laughs> bi nga xam ne ci la jege si rek fa jabadahu fa jabadahu fa jazabahu fa jazabahu Usayd ibn Hudayr ah Seydina Usayd ibn Hudayr bokkoon ci kilifaay waa banu abdil bani abdil ashhali dal di koy xëcc jàpp ko xëcc ko wa qaala mu ne ko tanaxa an rasulillah wa jazaba bi daaxilati izaarihi fa ida alxinjar fa qaala ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam hada gaadir waa ji di jege si yonent bi aleyhi salaatu salaam mel ni ku koy dee rek Seydina Usayd ibn Khudayr ne ko nuus poñe ko ne ko hé tanaxa soril yonent bi aleyhi salaatu salaam yëngal ko jazabahu noonu ngir jazbul qulub yëngal xol dal di koy rëng-rëngee dal di yëngal biir biir isaar bi mooy am lay am isaar Euh, ak rida mu daal bi mu ko yëngalee isaar bi mooy li mu làmbaay bi muy def ci euh, jàpp ndigg li mu jëm ci tànk yi mu ne ko nu bi mu ko yëngalee noonu affaire bi léegi affaire bi wadd mooy paakaam boobu mu doon wax naan yor naa paaka boo xam ne kenn du ko détecté bi mu ko gësamee nag paaka bi wadd mu ne yonent bi alayhi salaatu yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam hada gaadir kii workat la comme niñ ko waxee sànq kii workata ngi fa usqita fi yadil arabi ah léegi nag kaw kaw bi daal di bouche bee usqita mooy il est tombé de haut moom masula foog ne mais boromam bi nan la kii def ba xam ne man nii lii wa ma indi ba nit ma yëngale ba sama lii wàcc il est tombé de sa chaise comme ni ñuy wax il est tombé de sa chaise mu jógee mooy daal expression la pour wane mu jaaxle waaye boole ko tiit tiit goo xam ne mooy man mii damaa ñëw imaginer nit koo xam ne da doon jéem a président des États-Unis ñu jàpp ko fekk ci moom mu ñëw di jéem a saluer président bi mu dem bay jege si di dugalaal loxoom ci poche bi ndeke fi la def arme bi rek benn garde corps xëcc ko rek arme bu wadd kooku nuñ koy def <laughs> kooku moom peine de mort léegi moo tax waa ji mu tiit non mu jaxle mii mu tiitaale ne dami dami ya Muhammad sallallahu alayhi wa mu ne a ah, waay waay sama deret waaye sama deret Seydina Muhammad sama deret sama deret mooy waay waay muccal ma muccal ma mucculaay ñaan waay waay waay waay waay ma dee bu ma dee waay waay waay nañ ma ñoŋalal sama di sama deret mu ne wa axada Usayd ibn Usayd ibn Hudayr yulabbibuhu léegi nag Seydina Usayd ibn Hudayr ni mu ko jàppe noon baw mu téye ko di ko gësëm ci da koo poñe moom lañ naan poñe jàpp fii ci put gi boole mooy boo boolee dënn bi yére bi foofu dënn bi jëmale ko ci put gi aj ko ci kaw di ko xëcc yu lab bi buhu di ko xëcc fa qaala lahu rasulullah léegi nag yonent bi alei satu ne ko ne waa ji léegi nag mu ngi ko defee noonu taxaw ci kanamu yonent bi alei satu poñe waa ji ko noonu paaka daa ngee wadd mu jàpp ko ñu jàpp ko loxo ci poos yonent ma lay saab-saab na ko wax ma dëgg usduqni ma anta wa ma aqdamak ne ko dëggal ma waxal ak man te nga sincère ci li ngay wax yow yaay kan moo tax ma day jël ak man dañuy remplacer wante moom nga doon dégg waa Quraysh ñoom sax dañu ñoo xamaloon dara ma wamar rahman lan mooy rahman waxuñ waman rahman mais tamit mooy maa dañ koy gis yu bari ci alquran maa ak man léeg-léeg dañuy remplacer wante mu ne ko maa anta dëggal ma ci sa kàddu lii ma lay laaj nga tontu ma ci dëgg yow maa anta yaay kan wa maa aqdamaka ak lu la fi indi ba ñu lay jàpp ci lii ngay doon ndeke lii nga doon nga doon nga mu ne ko nag fa in sadaqtani nafa'aka as-sidq wa in kadhabtani faqad utli'tu ala ma hamamta bihi ne ko nag defal attention boo ma boo ma waxu boo ma dëggalee mooy bu dee wuyu nga ma ci laaj bii ma la laaj yaay kan ak lii lan moo la fi indi ak ku la digal lii ngay def kan moo la yebal kan moo la fi yebal si ah boo ma dëggalee de na la leer ne sa dëgg googu dina la jariñ nafaaka sidq waaye wa in kadabtani waaye bés boo fi nga xamante ne bés boo ma waxee lu wuteeg dëgg yëgal ne faqad utli'tu ala ma hamamta bihi ah wan nañ ma li nga naroon de buur yàlla wan na ma li nga naroon yaa ngi nii feeñ nga te foogoon nga ne kenn du la détecte du la détecte boo waxul dëgg mooy léegi nag soo nga wax dëgg wala boo waxul dëgg yàlla mi ma wan loolu nga ba nga tollee fële fële ca buntu ba laa xam ne waralu indi e yàlla mi ma xamal lool wuññil ma lool mooy ne moom may wuññilaat boo waxee dëgg ak dëgg rek kon nag boo waxee dëgg nag sa wax dëgg googu yow dina la jariñ jaw kaw kaw bi yaay kan mu ne léegi mooy mu tiit naan yonent bi alayhi salaatu salaam fa ana amin na ko bu ma tontoo bu ma tontoo dëgg dëgg li ma joxe kii li ma ëndeeg yooyu ak wax la may kan man dinaa nekk sécurité li ma sécuriser doo ma def daal <laughs> day rassuré wu balaa tontu <laughs> day bañ a tontu saa yi loolu jural ko ñu faat ko <laughs> mu ne ko est bu ma tontoo dëgg dëgg est-ce que man dinaa nekk li nga ma sécuriser mu ne ko fa anta ami yeneen saa saa ne ko boo tontoo dëgg yow sécuriser naa la moo duñ la def dara léegi nag fa axbarahu bi xabari abi sufyan wa ma ja'ala léegi mu nettali ko ni mu demee yépp ne ko abu sufyan <laughs> moom moo ma yebal ma ñëw fii ngir assassiner la ngir ray la ak liñ ko defal yépp jox ko warwaay wi ma takk fee moo ma ko jox alal ji ma yoraale sama besace moo ko jox lépp ngir ma ñëw faat la léegi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam ne Seydina Usayd ibn Hudayr ne ko ko sa kër mooy ndax looloo doon prison yi prison amul woon fu naan bërëb sàngam mooy prison nañu ba ñuy gis ci rôle lu jàkka ci l'islam jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu salaam rôle yi mu joué ci l'islam gisoon nañ ne bokk na ci que ne prison la woon en même ndax takkoon nañ fa ab prisonnier léegi bii nag mu ne ko mais yu bari gisoon nañ ci usaara Uhud yi Badar yi Badar ñu bari seen këri waa Lamsaar yi ñooñ lañ doon nekk léegi nag mu ne Seydina Usayd ibn Hudayr mi ko poñ ne ko denc ko ci yow jàpp ko prisonnier ci yow sa kër léegi ca suba ga yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di koy woolu ne indil leen ma ko mu ñëw mu ne ko qad amantuka fadhhab haythu shi'ta aw xayrun laka min dhalik yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko léegi jox naa la sécurité mooy sécuriser naa la baa naa la bàyyi naa la mooy muccal naa la libéré naa la fadhhab demal haythu shi'ta fu la neex teelul fu la neex demal tu libre wala boog léegi man nga am nag lu gën nga libre nga moom libre moom léegi libéré naa la libéré moom def naa la mais nag am na lu gën nga dem fu la neex libéré naa la demal fu la neex yaa ngi sécurité kenn du la amul kenn sama saxaaba yi ku jàpp wala di la rey déedéet wala nga def wala lu gën loolu wala bëggoo lu gën loolu nga dem fu la neex mu ne ko wama kaw kaw bi na yonent mi aleyhi salaatu salaam waa luy loolu mooy lan mu ne ko an tashhada an laa ilaha illa wa inni rasulullah sallallahu wa sallam mu ne ko leneen lu gën nga dem fa la neex mooy nga daldi seede këne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla te man nii ndawu yàlla la loolu moom moo gën nga jóge fi dem fa la neex dee ci kéeféer mën na la cee fekk ak kaw kaw bi ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa annaka anta rasulullah wallahi ya muhammadu maa kuntu afraqu min ar-rijaal famaa huwa illaa an ra'aytuka fa dhahaba aqli wa da'uftu wa da'ufat nafsi thumma ittala'tu ala maa hamamtu bihi mimmaa sabaqtu mimmaa sabaqtu bihi ar-rukbaan walam yattali alayhi ahad fa araftu annaka mamnuu wa annaka ala haqq wa anna xizba abi sufiyaana xizbu shaytaan kaw kaw bi ne bi koy nent mi alei saatu salaam proposé ne ko loolu nag moo gën nga seede ne amul benn buur buñ jaamu ci bu ñuy jaamu ci dëgg kurul buur yàlla te man ndawam la kaw kaw bi ne man maa ngi seede lool ashhadu an laa ilaha illa man maa ngi seede na amul benn buur budul yàlla bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla te yow anta rasulullah yow yaay ndawu yàlla sallallahu alayhi wasallam kon mu dugg ci lislaam wallahi mu ne maa ngi wàcc yàlla yaa muhammadu yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam maa kuntu afru afraqu mina a ah, mina rijaal mu ne man masuma tiit ragal benn amul ku yàlla bind koo xam ne man nii man nii ngay gis mas naa ko ragal masula am loolu masula am man masuma xam nit ku ma ragal waaye nag yow man daal li yow moom kanta bi ma duggee ci jàkke ji dama laa séen fa maa huwa in ra'aytuka fa dhahaba aqli man daal naka laa la xool gis la sama xel mi naaw mooy mel ni daal je ne suis plus moi-même quoi wa da'ufat nafsi ma yëg ci man ak faiblesse ba pare sama xel mi mel ni lu jaxasoo mu ne ginnaaw gi buur yàlla wuññil la wan la li nga xam ne moom laa naroon li nga xam ne nag loolu ma naroon amul benn cavalier gaa yi def loolu lépp mooy les assassins gars yi nga xam ne ñooy wër les les les les les en série ak ñi nga xam ne ñoom ñoom loolu lañ leen di liggéey loolu ndax am na nit ñoo xam ne loolu lañ def seen liggéey ah. ñoom dañuy toog salle kii boulot kii euh, yu bon yëpp ñoom lañ koy def loo salle bosoñ yëpp waaye ñoom lañ koy def loo mu ne man amul kenn ci gars yi ku ma dàq lool mooy assassiner nit kenn mimma sabaq tu bi li nga xam ne maa ci raw ah bi ar rukbaan wartaki maa ci war maa maa ci raw loolu buur yàlla def na nga nga wuññil la loolu ba nga gis ko ci man xam ko ci man li ma naroon walam yattali alayhi ahad teg amul kenn koo xam ne gis na ko ku dul lañ ko wuññil loolu ma naroon ku dul yow léegi nag ma xam ne kon que ne yow daal ku ñu protéger la yow dañ laa protéger wallahu ya'simuka minan nas la ko suñu boroom waxoon buur yàlla moo lay protéger ci nit ñi yonent mi aleyhi salaatu salaam bi lool kiiwee ñi ko doon garder dalee na dalee na mën ngeen a dem mu libérer leen gisoon nañ Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas sa xadiisu yaay Aïsha ba bam ne radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaam dañu fukkil ndax Medina bi ñu fay doori ñëw gisoon nañ insécurité bi ndax waa Makka moom jamono ji ne mën nañoo yónni ñu la rey ne naafiq yi ci ji mooy yéeféru xoy euh, jaay fii nag ñoom it ak juif yi yonent bi alayhi salaam tëdd benn guddi mu ne ay waay aka neexoon am sama saxaaba yi koo xam ne moo may moo may garde ba guddi ba ba ba fajar nee na da koo wax rek ñu jékki-jékki dégg ay jaasi jaasi bu yëngatu ku yëngal jaaseem ay jaaseem ak i armam ci ginnaaw néeg bi yonent bi alei saatu salaam ne kokkan la mu ne ko ana Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne ko man maay Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne ko loo fii def mu ne ko damaa ñëw ngir daal di lay protéger ba suba garder la ba suba yonent bi alei saatu salaam nee na mu ñaanal ko nee yu sayyidatu Aïsha nee na keroog dafa nelaw a nelaw ba ba xaram li wallaahu ya'simuka minan naas yi wàccee nag ñun ñépp dañu loolu yépp jaratu ko moo tax kaw kaw bi ne araftu ba ma xam ne yow nag annaka mamnu yow mii ku ñu ñoŋal la ku ñu protéger wa annaka te yow ala xaqin ci dëgg nga ne wa anna xizba abi sufiyaana xizbu shaytaan te ci laa xame ne euh, parti Abu Sufyan mooy yéeferu Quraysh yi ñoom xisbu shaytaan ñoom ñooy ñoom ñooy ñooy ñooy les ñoom ñooy parti shaytaan yi <laughs> bi mu waxee loolu fa ja'ala an-nabiyyu yatabassam yonent bi alayhi salaatu wa salaam di di di di muuñ ndax li wax nee mu des fa ay fan moom euh, kii bi kaw-kaw bi radiyallahu anhu après mu daldi ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko damaa bëggoon nga jox ma ndigal nag ma daldi dem nee na mu jox ko ndigal mu di dem ndax boroom njaboot la tamit mooy daa fu mbokk <laughs> yonent bi alayhi salaatu salaam jox ko ndigal mu ne de ba mu demee nag walam yusma lahu zikr ker keroog lañ mujjee am nouvelle ci moom radiyallahu anhu wa ardaa moo tax gis nga nit loolu dinañ ci ñëw insha allah ci njàngal léegi euh, léegi nag ci fii nag lii nii lii ñu ngi ci xam nga ba léegi nag naan mais yow ana sariya bi ngay wax boobu ba léegi sariya bu am Amr ibn Umayya ad-Damri mais la attend l'attente l'attente est longue ah non on s'est on s'impatiente là non man defal ndànk lii mooy cause bi wa qaala rasulullah léegi bi kaw kaw bi demee yonent bi alay mooy ay fan ay fan ay yaaman ay fan la fa def wa aqaama ay yaaman ay fan après mu ñaan ndigal dem yonent ne ko demal mu dem ne après wa qaala rasulullah yonent bi alay saa saa nag wax li Amr ibn Umayya ad-Damri mu wax Seydina Amr ibn Umayya ad-Damri ak wali salama ibn aslam ibn harish ak saxaaba bu ñu naan salama ibn aslam ibn harish salama la tuddoon ibn aslam ibn harish ibn adi ibn majdaa ibn xaarisa ibn alxaaris ibn alxazraj ibn amr ibn malik ibn aws ibn al aws al ansaari alxaarisi ñu gënoon ko xam ci abu sa'd imaam ibn isxaaq rahmatullah aley nee na moom mii di salama ibn aslam ibn harish alxaaris yi di abu sa'd nee na badr ghazwatu badr yonent bi aleyhi salaatu kon moom di salama ak ki nga xamante ne ni mooy amr ibn umayya damri la woolu mu wooleen ginnaaw bi nga xam ne ci la Abu Sufyaan doon jéem a liquider doon jéem a raylu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaare ko ci kaw kaw boobu bi kaw kaw bi tuubee dem yonent bi alayhi salaatu wasalaam passé fa ay fan Medina après mu dem xamatuñ ci ay mbiram yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di woolu Amr ibn Umayya ad-Damri ak Salama ibn Aslam ibn Harish mu ne leen génn leen xatta tatiyaa aba sufyaan ibn fa in asabtahuma fa minhu ghirra faqtula yonent bi aleyhi salaatu salaam ne leen génn leen ngeen dem ngeen dikkal abu sufyaan bu ngeen amee ci moom benn occasion pour rey ko na ngeen ko rey ndax al al al amalu al jazaa'u min jinsil amal liñ lay faye mooy kenn li nga def comme que moom moo toog Quraysh naan waa Quraysh ana kan yéen ba léegi kenn assassiné léegul Seydina Muhammad ba kaw kaw bi ne man maa koy def mu yónni ko far ñu mu ñëw ñu ko jàpp kaw kaw bi laata muy ci kaa paakam muy wan yonent mi alayhi salaatu salaam nag wóolu ñi comme que loolu la naroon léegi kon mooy moom moom nañ ko delloo li mu li mu doon li mu li mu doon def te moom ba mu yée Abu Sufyaan nga xam ne ba muy ba mu ba mu mérité dee du léegi léegi ak lim def ko xot yëpp ñu naan déet ak weddi gi mu yàlla dina rëy lépp mu naan déet mu ne day rey lu yonent bi alayhi salaatu salaam léegi yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen dem leen ba ni ngeen di dikkal Abu Sufyaan bu ngeen ko dikkalee bu ngeen ko amee ci moom benn occasion pour ray ko bu defee inattention ngeen am ko ci moom rey leen léegi Seydina Amr ibn Umayya nee nag ma génn man ak ki ma àndal noonu di Salama ibn Aslam ibn Harish radiyallahu anhuma nee na ba ni ñuy àggee ci xuru Ya'juj Ya'jaj Ya'juj nee na ñu daal di takk suñuy gëléem foofu mooy soriw biñ ñëwee bay ba nekk ci ay faubourg Makka ci benn xuru foofu ñu daal di yeew fa seeni géléem nee na waa ji ne ma salama ne ma ibn aslam man amr ibn umayya ne dem est ce que gisoo ñu daal di fay euh, dem wër kaaba gi set wër mooy def tawaaf ba pare ñu julli rakkantay ni mu wëri kaaba gi après daal di julli ñaari rakk nee ah euh, ma ne ko man Amr ibn Umayya ma ne ko ah ah ah ah ah bi Makka ah, ah bi Makka min al-farasil ablaq de ne ko gis nga waa Makka gis nga gëléem gu boobu nga xam ne bu cher boobu nga xam ne arab yi dañ koo xam ndax cheraayam buñ ko gisee xam ko nga xam ne du ñuul mais day nekk entre doomu taal ñuul xonq yooyu laalaa yu mel lu xonq mu ne gis nga gëléem yu yooyu gis nga ko man man lañ gën xam man Amr ibn Umayya man la waa Màkk gën xam xàmmee gëléem googu bu ñu may gis di ma xam ah, kon nag bu ñu may gis fa innahum in ra'awni arafuni bu ñu may gis di ma xàmmee te man xam naa waa Màkk ñoom xam naa leen de kon nag tee ngaa bañu bañ a dem rek nee na mu daal di bañ salama daal di bañ ne man daal fu ma jaar dinaa ànd ak moom ah nee na ñu dem <laughs> xam nga waxoon naa la ci tarjama Seydina Amr ibn Umayya bi début bi que ku amoon fit la nag kaana shujaan ku amoon fit la woon léegi mën a ñu xam nga lii moom lii moom nit ku mu doonoon boo mooywul danga naan ah non non moom ko def ndax mooy man jaay sama bakkan waa Makka xam ma ak xew yépp xare def ak yooyu yépp ak ni ñuy rechercher ci dëkk ñoo xam ne dañuy ñëw ba Medina fa jéem a jàpp jullit ñi yow xalaat ma ñëw nag jotewu ci seen biir ah non non mais mu ne garaawul comme que waa ji daal insisté na salama sayna salama ibn aslam euh, daal dina kii insisté nee na ma ah bon ma ne kon ñu dem <laughs> nee na daal ma ne ko daal kon kon nañ dem nee na ñu daal di dem bi ñu demee daal nee na ñu daal di dem daal di daal di wër kaaba gi set wër julli ñaari ràkka nee naka laa génn ci kaaba gi noonu mooy ne dafa lii nii mooy dafa guddi ci guddi gi la woon dafa xaw guddi nee na waaye naka laa génn rek Muawiya ibn Abi Sufyan <laughs> na Muawiya mooy temps yi tuubagul moom bàyyam di Abu Sufyan nee ca naka laa génn ci bi ñu wëree kaaba gi julli ñaari ràkk rek mu gis ma xàmmee na ma ne ma ne ma Amr ibn Umayya ne kii du Amr ibn Umayya <laughs> bon léegi moo xam ne ah bon li ma doon wax bon man lañ gën a xam gëléem googu de léegi nag defu ko dara mu dem ci mu gën a gaaw moom moom Seydina Muawiya daal di koy wax baayam wa axbara abaa nee na nag mu daal di dem wax ko Abu Sufyaan waaye yemul foofu fan naa fa nadira bina ahlu makka mu dem ci waa makka ne leen Amru ibnu Umayya mu ngi ci dëkk bi faites attention xam nga moom wax na kañ la tuub après ghazwat Uhud la <laughs> moo <laughs> gars yi gis ne kii ab traître la quoi kii ab traître dëkk ga xool ko rek ñuy waxati mu ñëwaat ci dëkk bi léegi mu dem wax ko baayam ne ko bàyyi sama Abu Sufyan Amr ibn Umayya ci réew mi de dugg na ci dëkk bi nag mu ngi Makka de wax waa Makka ne leen Amr ibn Umayya mu ngi ci dëkk bi def leen attention fa nadira bina ahlu Makka mooy mu ne leen def faites attention moytu leen ko jël leen seen précaution fa qaalu waa Makka maa jaa amrun fii xayr ñu ne bi bi mu leen waxee lool bi leen Muawiya waxee lool ñu ne moom moom c'est sûr jàmm indiw ko fi kii lu baax indiw ko fi ñu ne wa kaana amrun fatikan fil jaahiliya li tax nag ñu doon wax lool ndax Amr ibn ya dafa neewoon koo xam ne assassin ak ah, mooy gis nga assassiné yu mag yooyu reykatu nit yu mag yooyu safaak yooyu safaakul dimaa yooyu ci la bokkoon looloo tax gaa yi ne ah moom kaana safaakan li dima kon nag un grand assassin la doon ne la woon quoi kii wuu mooy gaa yi dañ ko xam ne kii nii ab assassin international léegi nag le fait que nekk ci suñu dëkk aksi bon loolu am na problème xam nga moom bokkul ci waa Makka <laughs> mooy moom du Qurashi waxoon nañ la Amr ibn Umayya ibn Xuwaylid ibn Abdillah ibn Iyaas ibn Abdillah ibn Abd ibn Naashira ibn Ka'b ibn Juday ibn Damra ad mooy moom bokkul woon ci waa Makka mais waa Makka dina xam ne waa ji c'est un kat bu mag la kii reykatu nit international moo ne ci dëkk bi moo tax ah, because Muawiya gisee ne Amru ibn Umayya mu ne waaw mu dem wax baayam ne ko bàyyi defal attention yéen waa Makka def leen attention waa Makka nekk leer na ma ne jàmm ëmb ko fi ndax moom raykatu nit bu mag a moo ne suñu dëkk bi lay lay les précautions précautions et précautions léegi <laughs> waa Makka nag ne kon nag il faut pas ñu ko fiy bàyyi ba muy def forfait boo xam ne wóorul léegi nag ñu daal di dajaloo ngir daal di koy kidnapper jàpp ko <laughs> bi mu yëgee lool mu àbb liñ naan mu daw moo kim àndoon di Salama ibn Aslam ñu daal jóge foofu fépp daal daw léegi gaa yi topp leen waa Màkka génn topp leen gaa yi génn topp leen ñoom ñu de ñoom ñu fouiller montagnes yi yi nekk côté yooyu ay Hira ay yooyu yépp gaa yi fouiller leen ah nee na man daal naka laa fekk benn grotte fa taghayyabtu <laughs> ci laa ci laa fa daxaltu gharan fa taghayyabtu anhum nee na ma dugg daal dugg ci benn grotte daal di gisatuñ ma mooy gaa yi biñ génnee di ko seet gisuñu ko mais ñu topp di fuye foofu yëpp gisuñu ko nee benn grotte laa duggoon gaa yi di seet rek nee loolu guddi la woon nag guddi la woon nee na falaa ne xatta asbaxtu ba ni ma xëy nee ñoom gé waa Makka dañoo wa baatu yatlubuna naa fil jabal montagne bi foofu fi ma ne woon côté yooyu nee na ca ñoom guddi gi yëpp loolu lañ passé yu ñu seet ñu def ay sentinelles yu mag di wër ay ay chercheurs ay rechercheur de kii ñu may seet gars yi kay teroog moom fanaan ndax dañ naan waa ji assassiné kat bu mag dugg suñu suñu réew tey ñu am problème kii moom il faut ñu jàpp ndax bàyyi ko fi mooy léegi nga dégg ci quartier ci biir Quraysh suñu ne am na ko dee te moom la <laughs> moom lay doon <laughs> nee na ñuy seet nee na waaye wa amallahu alayhim tariqal madina nee na buur yàlla ñoom au lieu ñu côté Médina mais dañ ne xam naa bi ñu ko dàqee fi mu jaar jaarul côté Médina nee yàlla ëlëm loo euh, daal di leen gum euh, ñàkk loo yoonu Médina ba ni gisee ndax woo xam nga lañ takk ci euh, Yaajuuj foofu lañ takk seen gëléem nee na ba ñoom gisuñu ko nee na nag ba su bëgg jotee nee ca mooy jour boobu guddi googu ca suba ga gaay ko nee na nag ca suba ga nee na mu am benn waay ci waa ma waa màkk koo xam ne dafa ñëwoon doon utal ay aw aw aw fasam ñax nee na ma ne salama mi ma àndaloon waa ji di gis nga bu ñu gisee kii jege na grotte bi ne ah, kii bu ñuy gis di di di di ko wax waa màkk bokk ci waa banu tayma ci waa màkk te ñoom fekk na jamono ji ñoom teggi nañ seen pied mooy seet nañu seet fanaanoo seet gisuñu ko suba jot ñu dem ñee ñu jekk rek am benn waay ci bu bokk ci waa Banu Taym bu ñëw di utal ay ñax fasam foofu ba jege fi ñu ne nee na kii bu ñu gisee dinañ ëmmate waa Makka ñoom dem nañu nee na jege moo ne waa ji di de di jege buntu gorot bi di ko jege di jege ba ni ñuy gisee nee na comme gis nañu nee bi mu ñu gisee nar dëpp nee na ma dal di daw topp ko dal di koy laata muy muy daw rek ma dal di koy jam sote ci kawam dama sote ci kawam rek dal di koy jam ci suufu dënn bi laa ko jam ak sama dabbus mu dal di mu dal di wàcc rek yuux mu dal di daanu rek yuux nee na am ci waa màkk ñu ko dégg gaa yi daal di ñëw di ñu seet man ma duggaat ñu duggaat ci biir <laughs> ma ne nee na ma ne sal euh, salam gis nga bul bouger nag bouger bu ko def nee na gaa yi ñëw fekk ko moom fi ma xam ne fi la mooy waa jiñ asa biñ jam nee na gaa yi ñëw agsi bi biñ agsee gis ko ne ko kan moo la rey mu ne Amr ibn Umayya ad-Damri mu ne mooy mu nekk ci dernier instant mu ne kan moo la rey yow waa Makka ko kan moo la jam ba nga ba nga ba nga nekk ci état bi mu ne Amr ibn Umayya ad-Damri Abu Sufyan ne qad alimna annahu lam ya'ti li lam ya'ti li xayr xamoon nañ ne waxoon nañ ko këne moom jàmm andiwu ko fi assassiné kat bu mag bi doon rey na kenn moom kay moom lañ doon bay moo tax guddi gi yëpp ñu seet xamoon nañ ne fii dina dina am ñu mu rey ku mu rey minimum nee na waaye heureusement pour ñoom alhamdulilah mooy waa ji loolu rek la wax après daal di seen mooy léegi ndax bu kii wàllu tuuti da di joxoñ ne leen ñu ngi ci biir fii ah mu ngi ci biir fii la duggaat mais loolu la wax daal di dee nee na gaa yi gaa yi nag préoccupé nag di leen seet feneen di wër xaaral <laughs> nee na ñu daal di des resté foofu noonu ci biir grotte bi ñaari yeneen guddi ba gaa yi après après gaa waa Makka bàyyi seen recherche bi dem seen yoon nee na nee na ma man Amr ibn Umayya nee na salama ne ma salama ne ma yow Amr ibn Umayya hal laka fi Xubayb ibn Adi nunzilo nee na mu ne ma nee na salama ne ma biñ nee ci bi deux nuits ñu passé waat fa deux ndax génn wóoratul ndax waa Makka moom lañ doon tiit am nañ ci preuve mooy rey naa kenn tey rek tey rek buñ ma jàppee tey lañ may décapité de nee na ba ñuy recherche yi di taxawe léegi ñu passé ba deux guddi nee salama ne ma yow Amr ibn Umayya est-ce que gisoo ñu dem ci Xubayb ibn Adi ñu wàcce ko fi ñu ko pandre nee na ma ne ko anamu mu ne ko mais xoolal mu nga lële xoolal lële ñu kële ngay gis fële lële moom lañ pandre na xoolal ca kanam xoolal fële fële fële mu xool mu ne ko gis nga ñële gisoo ñële wër foofu mu ne foofu fekk ay am ñuy garder corps bi foofu biñ ko rayee ba pare muy Xubayb ibn Adi niñ pandron keroog te ñu gisoon ko ci qissatu Rajiya mu ne ko mu nga nële kooram a nga lé gaa yi ko gaa yi di ko garder lii nag lii nii mooy wane ne kon affaire bi du après histoire bi is li ma la waxoon ne ci biir nettali bi dina tontu que ne moo gën dëgër li ma li liy wane ne imaam al-Waaqidi li mu wax lii ko gën dëgër fopp que jamono jii la te imaam al-Hafiz ibn Kathir la def imaam al-Hafiz ibn Kathir ci al-Bidaaya dafa indi qissatu sariyatu Raji' bu ñoom Xubayb ibn Adi après juste après boobu mu daal di teg sariya bii door a indi sariyatu pour wane affaire bi succession yi noon la ndax Xubayb ibn Adi waa Raji' ñoo ko rey mooy ci ci Raji' la ko lañ ko jaay waa Makka ñu pendre ko gis nañ niñ ko pendre woon. bam naan walastu ubaali xiina uqtalu musliman ala ay shiqqin kaana fi llahi madja'i faalew ma buñ may rey ma nekk jullit naka lañ ma rey nan laay tëddee lan fan la sama ban côté la sama wet di tegu loolu garaaw loolu gisoon nañ kon loolu mooy kooku ñu pendron mooy doone dañ ko faa bàyyi ba après ghazwatu Nadir mooy ne ci weer woowu la di safar ci weeru màggal ci jàpp boobu la avant qissatu raji' non qissatu bi'r ma'una après nettalib raji' xew-xew raji' ci la sariya bi am laata bi'r ma'una laata moom Seydina Amr ibn Umayya bii di dem di fekke bi'r ma'una te succession après bu jógee bi'r ma'una xare bi ñu war a gis après boobu boobu moo topp juste après bi'r ma'una booboo ci tegu pas lii ci moo tax lii mooy li li dëgër moo taxoon man ne histoire bi moom lañ waroon a njëkk sax laata ñuy ñëw ci biir Maodo ndax fekk nañ ñoom bi demee noonu fekk gis na kooru Adi Xubayb ibn Adi am ñu koy garder nee na Salama ne ma est-ce que duñ dem daal di koy daal di jël kooram daal di koy mooy denc ko comme ni l'islam daf bëgg. nee na ma ne ko defal ndànk ma ne ko may ndànk ma tuuti rek te eh, nga seetlu ma yow taxawal yow bul def dara taxawal nga bàyyi man ma mu ne man Amr ibn Umayya yow Salama ibn Aslam taxawal nga xool te nag bu mooy jëlal say précaution boo gisee dara loo xam ne mooy man moom garaawul man moom je vais prendre risque yow boo gisee ne gaa yi yu ngi may waaj a sonal wala yaa ngi gis ne maa ngi nar a dugg ci danger yow waxuma nga ñëw jàppale ma de jëlal sa géléem gaawal nga daw jël sa géléem nga yëkki ñibbi Medina boo demee nga wax yonent bi alei saatu salaam li xew waaye man wadaani bàyyi ma fi ndax man xam naa Medina xam naa ni may def nu mu critique xam naa nan laa génn ci mais yow quant à yow bëgguma ngay jël risque yi may jël boo gisul lu dul noonu rek nee na ma daal di ñëw ba foofu nee fekk gaa yi gaa yi sonn nee ma daal di ñëw ba fi kooram nekk ma daal di koy tekki fi ñu ko pendre noonu nee na man daal doxuma lu dul lu ndaw ay vingt ampa laa daw dox di dox ndànk fekk garde yi dañoo fañ ne dañoo sonn ba tëdd nelaw nee na man daal naka laa ko tekki di dox ndànk di dox dox vingt ampare rek gaa yi yeewu nee man daal dama kii rek bàyyi ko foofu o xëpp sànni suuf ci kawam dem sama yoon gaa yi topp ma ma daw ñu topp ma topp ma manuñu maa def manuñu maa def nee gaa yi ndax man dama newoon ko mën a daw man moom kenn manuma woon a dab fekk maa ngi daje maa ngi dese nokki nokki nit moom xanaa ma bañ laa jiitu de may daw nga topp sama ginnaaw loolu moom manoo nekk koo man di doon ba dab ma <laughs> mu ne wa kuntu laa udraku ma baqa'i nafas man ma dese nokki nit dab ma loolu man da am <laughs> loolu mas da am nee na entre temps salama moom àgg na wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na ma daal di ñëw Euh, bi ma dawee ma dugg ci benn gaa yi topp ma manuñu maa daj gisuñu ma sax mujj gi ndax li ma leen jiitoo ma dugg ci benn grotte nee am benn waay boo xam ne ci waa Banu Bakr diil daal di fay ñëw après di fa wax ay baytu yoo xam ne di saaga lislaam moom yëgul xamul li xew ci biir ci buntu grotte bi am day lëndëm mu nekk ci bunt bi di di way nee na muy daal di génn rek daal di koy ray moom it bu ñaaw ndax li muy saaga diine ji après ci la ba histoire bi jeex ba ni muy nee na ba ni may delloo Medinatul Munawwara nee na naka laa agsi rek xale yi gis ma fekk ñuy fa mooy xale yi saxaaba yi radiyallahu anhu ñuy fa Medina foofu ci bunt Medina nee na ci lañ ma gis rek Euh, dégg seen ñu naan seen seen ak paa yi paa yi ñu dégg seen baay yeeg yooyu biñ ma séenee naan kii de amra nee na dañoo dégg ñoom ñu ngi fo dégg mag ñi naan kii du amr amr rek nee na ñépp ñu daw ñëw ci ñëw daw ci yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko Amr ibn Umayya mi ngay doon xaar mooy ndax Salama jiitu na fi ba wax problème mooy ne kii boo maywul du dëpp si këne agsi na nee na ma di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam naka la ma gis rek daldi reetaan daldi may ñaanal li nga xam ne moo yiiw euh, mu ne moom trois jours après bi nga xam ne ci la Amr ibn di Salama ibn ad-Damri daldi agse fi nga xamante ne ni mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kantaa <clears throat> kii Salama ibn Aslam ibn Harish moom ah, imaam Abu Haatim nee moom après la bien moom radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'wa kantaa nag Amr ibn Umayya ad-Damri moom dund na ginnaaw loolu ginnaaw uh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak ñeenti xalifaam yépp dundul ma li muy gaañoo ci génn àddina ci jamonoy Seydina Muawiya ci xilaafa Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan mu ngi génn àddina Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam eh, gis nañ ne kon moom bokk na ci ñi moom boroomu fit dëgg-dëgg lii moom moom foog nga nekk boroom fit dëgg-dëgg ngir di def yi kon mu génn àddina imaam Abu Nu'aym nee avant la soixante avant année soixante yi ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la génn ci xilaafa Seydina Muawiya kon radiyallahu ta'ala an Amr ibn Umayya ad-Damri wa ardaa wa anna bihi maskanahu wa kon nag ci noonu jeexal nañ kon sariya bu Seydina Abd Amr ibn Umayya ad-Damri bi nga xam ne moo waroon a jiitu sax sariyatu Bi'r Ma'una ndax après li yonent ma lay saar saar ñun te liy wane loolu li koy gën a wane dinañ gisaat ci laata ñuy gis ndax jataay bii di ñëw insha allah li ñu waxoon ne njàngale yi am ci ñaari sari ñetti sariya yi muy bu Rajia bi'r Mauna ak bii nii incha ci jotaay bii di ñëw ñu daal koy gis après nag ñu daal dugg nag ci beneen xare boo xamante ni nii bu ñuy gis cause yi xam ne bokk na ci cause yi na ci sariya yiñ jóge loolu incha allah dinañ ko gën a leeral wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala wa ala alihi